kon tey bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu di tàmbali beneen boo xamante ne nii muy kon suuratul xadiid alxadiidu mooy li nga xam ne mooy weñ mooy feer weñ yi nga xam ne ko liñ naan baar de fer ak yu mel noonu ay weñ loolu mooy alxadiid loolu nag saar bi mu ngi wàcc ci boroom xam-xam yi lépp ci ñoom raxmatullaahi alayhim ñu ne saar bi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc am na beneen wax nag boo xamante ne nii nee nañu makka la wàcc waaye wax boobu ñu ko wax bariwul ñu ko jële ku mel ne al imaam ibnu saayibi raxmatullaahi ala aljamii lum ci man di doon boroom bi tabaaraka wa taala mu ne bismillaahi rraxmaani mu ne bismillaahi ci turu xam ne mooy arrahmaani te yërmandeem ñoom mu ngi fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu te moom lay tàmbale mu ne sabbaxa lillahi maa fi samaawaati wal ardi wa huwa al aziizul hakiim mu ne sabbaxa sàbbal na lillaahi ñeel boroom bi tabaaraka wa taala maa fi samaawaati lépp loo xam ne mu ngi ci biir asamaan yi wal ardi ak lépp lu nekk ci kaw suuf ak biir suuf ak lépp wa huwa ta moom boroom boobale al-aziizu mooy ki noot ci nguuram alxakiimu ta mooy ki xereña yatte lahu mulku samaawaati mu ne ñeel na ko moomeeluk asamaan yépp wal ardi ak suuf yuhyi mooy ki nga xam ne mooy dundal wa yumiitu ta mooy faat wa huwa ta moom boroom boobale ala kulli shay'in qadir ci lépp la capable lépp la man de huwa al mu ne moom ba léegi mu ngi wax borom boobu mooy kan nde huwa moom al awwalu mooy ki jiitu wal aaxiru mooy ki mujj borom bi moo jiitu lépp lu am lu ne sax moom moo ko nekkal wal aaxiru waaye moom it mooy mujj ndax kullu shay'in haalikun illaa wajhahu comme ni ma ko waxe ne kullu shay'in bépp mbir rek haalikun dafiy jóge ba mu des moom boroom bi tabaaraka wa taala wa mooy ki nootta mooy ki feeñ wal mooy ki nëbbu mooy boroom bi ay lii màndarga yi wane ne mooy boroom bi dafa fees dell ci àddina bi waaye ci biir nit ki sax am fi anfusikum ak ci seen biir yin lu tax du ngeen xalaat noonu comme ni mu ko waxee wal baatinu mooy ki nëbb nga xam ne kenn du ko daj mooy ne xel yi manuñu koo daj gis-gis yéeg lépp dara manu koo daj moom boroom bi tabaaraka wa taala wa huwa moom bi kulli shay'in ci lépp alimun ku ko peek xam-xam la ku ko xam la mo ne huwa alladhi mooy moom moom ba léegi mooy ki nga xamante ne nii xalaqa samaawaati mu ëndiwaat wax joojalee xalaqa samaawaati moo bindaa samaan yi wal ardi ak li nga xamante ne nii xam nga fee dane woon moom moom mulku samaawaati nguuruk asamaan moomeeluk asamaan kooku nag mu ne huwa moom ba léegi alladhi mooy ki nga xam ne xalaqa samaawaati moo bindaa samaan yi wal ak suuf yi fii sittati ayyaamin ci juróom benn fan dong la leen bind summa summa stawa ala al-arsh ginnaaw gi mu yee moo fi nga xamante ne mooy arsham ya'lamu mooy ki xam moom boroom bi tabaaraka wa taala maa yaliju fil ardi lépp loo xam ne luy dugg ci biir suuf si moom boroom bi xam na ko wa maa yaxruju minhaa waaye luy jóge ci biir suuf di génn comme gàncax yeeg yooyu it xam na ko de ak leneen loo xam ne boroom doo doomu aadama yi mën nañ koo bañ a xam wa maa yanzilu minas samaa mooy it ki nga xam ne moo xam lépp loo xam ne luy wàcc la di tukkee ci asamaan si wa maa ya'ruju fiihaa ak lépp loo xam ne day jóge ci suuf di dugg ci biir asamaan si loole boroom bi peeg na ko te xam na ko wa huwa moom maakum mu ngi ànd ak yéen xam-xamam a ngi ànd ak yéen mooy borom bi nekkul wax ñi naan borom bee ngi fépp lool du wax ju jub de bi daa amul place ak bañ naan mu ngi fépp wa huwa maakum mooy mu ngi ànd yéen du ngeen génn ci xam-xamam ak li nga xam ne mooy peeg gim leen peeg ay na maa kuntum fu ngeen mën a nekk rek wallahu wallaahu a boroom di bi ma taamaluuna ci li ngeen di jëf basiirun ku ko gis la de mu ne lahu mulku samaawaati wal ard ba léegi mu waxaat loolu ne moom mooy nguur moo moom nguuruk asamaan yi wal ard ak suuf wa ilallahi te boroom bi ci boroom bi tabaaraka wa taala turja'ul umuuru la lépp mbir yépp di dellu moom ci boroom bi tabaaraka wa taala mu ne yuulijul layla fi mooy ki nga xam ne mooy jël guddi gi daal di koy roofale dugal ko ci biir gi bëccëg gi wa yuulijun nahaara fil mu daldi di jël bëccëg gi daal di koy dugal ci biir guddi gi loolu ay xam-xam yu xóot ñoo nekk ci biir ci jëf jii nii wa huwa ta moom boroom boobu alimun mooy aji xamaakoon bizaati suduuri li nekk ci biir dënn yi mu ne kon nag yéen nit ñi aminu billahi e yéen gëm leen ci ki nga xamante ne mooy boroom bi def lii wa rasuulihi ak ndawam bi mu leen yebal di yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi te dee leen dépenser mimma jaalakum ci li nga xam ne da leen koo defal yéen nit ñi mustaxlafiina fiihi borom bi mooy moom moom moom moomeel yim leen defal alal yim leen defal du dara du loo xam ne da ngeen ciy wuutu wante kese mooy ne mbir mi yaa koy yor bu ëllëgee keneen daal di koy yor foofu gis ñu naan diw moo jiite entreprise sangam boo seetloo bu dul ne ko fa njëkkoon a ne am na ko fay wutu bu entreprise ba daanuwul waaye alal ji nit day bari le alal ñu naan tey diwa balare alal mu génn àddina ay doomam ay njabootam ak mbokkam daal di koy donnu mooy alal ji moom kuy dem di faatu it doo ko fa yóbbaale de kon alal ji ñu yor nekkul lu dul lorom di dañu koo defal mustaxlafiina fiihi ñu ciy wuutu wante kese falladiina aamanu ñi nga xam ne nag ñoo gëm te dëggal minkum ci yéen wa anfaqu te jël seen alal di ko dugal ci kanaal yu baax yi ci yoon yu baax yi di sànce borom bi tabaaraka wa taala dina leen ñeel ajru moom pay kabirum bu bu rëy rëy rëy mu ne wamaa lakum laa tu'minuuna billaahi war rasuul mu ne wamaa lakum moo yéen ana lan moo leen dal sax yéen nit ñi balaa tu'minuuna ba du ngeen gëm billaahi ci borom bi leen defal xéewal yi yépp war rasuulu te gëm ndawam bii nii mu leen yónnee ne dëgg lu man maa ko yónnee yad'ukum te moom moomu kat yad'ukum mu ngi leen di woo moom sayyidina Muhammad moomu alayhi salaatu wassalaam li tu'minu bi rabbikum lim leen di woowe woowu leen ne leen ñëw leen ci sama bopp de du moom ngeen di liggéeyal de woowu leen ngir ngeen ñëw di ko feesalal ay ay ay waxandeem ak ci alal ak déedéet waaye lim leen di woowe leen kese la mooy li tu'minu ngir ngeen gëm bi rabbikum ci seen borom waqad akhadha mithaqakum te dëgg-dëgg seen boroom boobu jëloon na pacc ak yéen de ba ngeen di waaj a juddu laata ngeen di juddu ca alamul arwah ca àddinay ruux ya waxoon na alastu bi rabbikum ndax man nii nekkuma seen boroom yéen ñépp ngeen ne woon balaa ah kay te foofu dangeen ko waroon a jaamu lool ngeen jëlool pacte kon boroom bi jëloon na waqat te dëgg dëgg axasa jëloon na mi miisaaqakum seen pacte in kuntum mu'minina ndeem nekk ngeen ñoo xam ne way ngëm ngeen di doon de mu ne huwa alladhi yunazzilu ala abdihi muy dellu ba léegi di wax boroom boobu mooy kan mu ne huwa moom alladhi mooy ki nga xam ne ala abdihi di wàcce par ndànk-ndànk ala abdihi ci jaamam bi sallallahu alayhi wa sallam aayaatin ay aayaay alquraan yoo xam ne bayyinaatin yu leer naññ la lan moo tax boroom bi mu ne yuxrijakum ngir mu génne leen mina zulumaati ci lëndëmi kéefër ak lëndëmu bokkaaleeg mu topp sa bakkan ak topp àddina ak yooyale ilan nuuri jëme leen ci leeru lislaam ak leeru ngëm yàlla ak leewu leeru wéetal boroom bi wa inna te boroom bi loolu moom nag bikum ci yéen la raxuufun aka ñeewante ci yéen raxiimun aji yërëmaakoon la ku def lu ñaaw boo ñëwee mu jéggal la wamaa la lakum boo nangoo jéggalu mu ne wamaa lakum ba léegi waay waay ana lan moo leen dal yéen nit ñi ñiy weddi allah tunfiqu di bañ a joxe seen dépense de dépenser ci yoonu yàlla yi ana lan moo leen dal ba du ngeen jël seen alal di ko def ci yoonu fi sabilillahi di ko dépenser ci yoonu borom bi tabaraka wa taala walillahi te borom boobu kat moom la ñeel miiraasu samawati wal ard mooy moomeelu asamaan ak suuf yépp ci moom lay dellu te ci masula jóge ci moom sax moom mooy ku nekk la nga yor rek na la leer ne danga fay nekkandi yow da nekk intérim kese nga jële ci say loxo jox ko ñeneen waaye ñoo ñuy du sax ci seen loxo ci borom bi tabaaraka wa taala lay mujjadee moo xam ci waa asamaan ak waa suuf ñoom ñépp ci yem mu ne laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi mu ne laa yastawi du yem de minkum ci yéen man anfaqa kii nga xam ne moom dafa jël yulli dayok coonoom waaye yulli alalam def ko ci yoonu borom bi tabaaraka wa ak bakkanam bu ko jaree sax min qablil fathi laata ñuy ubbi makkatal mukarrama ans laata fatxu Makka di am waqaatala ba pare mu génne alalam joxe lépp ba ware waqaatala mu rayante joxe ba kanam bu ko jaree waaye waaye xam ngeen ne ñi yemuñu ak ñan waaye mu ne ñii xam nga ne yemuñ dina wax ñeneen ñi mu yemul ak ñoom ñooy ñan mu ne ulaayika joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yañ ne a'zamu ñoo mag darajatan ay daraja yu kawe min alladhina anfaqu mooy ñii ñoo gën a kawe yemuñook ñi nga xam ne anfaqu ñoom dañoo dépenser ginnaaw bi ñu ubbee Makka ba pare ndax jamono jamono jooju la nit ñi laata ñuy ubbi Makka ci la soxla yi ginoon a bari ci la l'islam ginoon a soxla ku ko jàppale ginnaaw bi ñu ubbee makk nag mbir yi daa gën a yomb kon ñi dépensé ginnaaw min bandi ginnaaw bi ñu ko ubbee yemuñoo ñële de waqaatalu te ñu xare ñoom itam joxe seen bakkan ci yoonu borom bi wa kullan suñu boroom ne waaye ñoom ñii ñépp wa'adallahu al-husna borom bi dig na leen te dina leen defal loo xam ne mooy yiw dina leen defal ajjana ak lu